ñu wax ak ñoom ci mbir yi waaw mën yi di xew lan ngeen ci xalaat nan la ñuy def aw inondation yi nan comment on va faire dañu bëgg ngeen joxe un plan boo xamante ni ci combien d'années ak lan la laaj ngeen def études yi ak fan la ndox mi fan lañ ko mën a jaarale mu bañ a nekk tamit lu ñu jël di sànni géej muy na non loo xam ne ndox yooyu dañ koy soxla suñu mbay yi comme que ñun duñu bay duñu duñu suñu suñu du du taw tout toutes les saisons ndox moom ñu man koo parquer fenn ay bassin de rétention d'eau yoo xamante ne nii dinañu may ñuy am mbayum noor ak yeneen ñu xalaat ci loolu waaw mooy kon bokk na di sottante xal yow njiit bi moo xam ministre nga moo xam président la moo xam gouverneur moo xam boroom kër nga lépp ngay waxtaan ak ak wala chef de quartier wala chef de projet wala chef de daayira wala loo man di jiite ngay sottante xel ahlal ilmi wa ra'yi boroom xam-xam yi ak boroom xalaat yu jub yi cëm la ñuy wax fil umuuril haadisa ci mbir yi nga xam ne dañoo bees wàcc ak yi nga xam dañ ko war a régler waaw wa taqdimi ahli saabiqa fi dalik booy ñëw nag di waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñooy boroom gëneel yi ci ñoom gën a jiit ñoon ngay njëkke ça ne veut pas dire que ñeneen ñu doo leen moo tax fii waxoon nañ lool Seydina Omar daan appliquer li alquran wax lil fuqara al muhajirin waaw après mu teg ci walladina tabawwa'u ad-dara wal iman après mu teg ci walladina jaa'u min ba'dihim noonu la leen rangalee ni alquran ak ta'addub bil quran ñu fexe waxoon nañ ko moom la imaamu Nawawi di wax nii rahmatullah alayhi wa taqdimi ahli al-fadl ala ghayrihim jiital ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ngëneel ci kaw ñeneen yi ñoom la ñuy njëkk a mais ça ne veut pas dire ñoom seenu xalaat bu ñu joxe ñeneen ñi seen xalaat amul solo non boo tax ma Omar ñan la doxal bi mashyakhat Quraysh waaw min muhajiratil fath ñi nga xam ne après ku Makka la ñu gàddaay te gàddaay boobu ñu gàddaay du farata sax parce que fath Makka nekk na daaru l'islam dootul daaru ba kërug l'islam la dooru kërug kii ku gàddaayati c'est bénéfique noonu rek ah waaye bokkul ak ña nga xam ne min ba'dil fath wa qatal min qablil fath ak wa min ba'dil fath taxawoon nañ ci Allahu akbar Allahu akbar mu ne wa minha bokk na liñ ciy jàng tanzilun nas manazila wàcce nit ñi seen wàccuwaay moo tax mu commencé muhajiruna yi fi leen yàlla wàcce sayyidatu Aisha radiyallahu anha te hadis mu ngi ci sax imam Muslim mu ne jàngal nañu yeneen saa saam dañ ñoo jàngal an nunzila an-nas manazilahum ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay waaw wa taqdimi ahli alfadli ala gayrihim wal ibtidaai bihim fi lmakarim waaw jiital waa gëneel ci kaw ñeneen ñi waaw dañuy laaj benn mbir mu kii ñi nga xam ne xam nañ ne ay boroomi xam-xamu diine lañ ba pare xam nan la ñuy doxale ñu njëkk ñooñu laaj leen ba pare waaw buñ paree kenn du yamale nag laaj bi ci ñoom kese ñeneen ñi nga xam ne même bu dee ne àgguñu foofu ci wàllu xam-xamu diine waaye am nañ ci lay xam-xam ñoom itam day leen di laaj noo tax mu laaj masyaxati Quraysh waaw radiyallahu anil jami' mu ne kon di tàmbale ñoom ci yi nga xam ne affaire teraanga la ndax loolu du ay xool yi mooy lan xoolal ñi nim leen di yëkkatee di tàmbal loon naan loolu mooy diine nag boo xamul diine kaay ñu xamal la moo gën ngay wax sa wax yii waaw sa xel mu feebar mi nga yor ak ñi nga déglu ñu feebar te bu doon en démocratie la nga jàpp ne c'est normal que le ñi nga xam ne ñooy les ministres les ñii ñu njëkk leen a servir wala njëkk leen def dara loolu nga jàpp ne c'est normal bu dee wàllu diina saa si yi nag dañoo commencé fuyan ah saa si yi nag ñoom dañoo commencé ay privilèges kese wal iyaadu billaah yow fii quluubika marad fii qalbika marad yow sa biir xol bi ak feebar a ci ne. yoboo nga faju ji ñëwal ci alquran ak sunna mooy faje Allahu akbar mu ne wa mina imaamul Buxaari an-Nawawi mu ne bokk nañ ci jàngi jawaazul ijtihaad fil xuruub wa naxwihaa kamaa yajuuzu fil ahkaam mu ne possibilité dañuy jànge ci hadis bi possibilité bi euh, ijtihaad mooy sottante xalaat non mooy yulli def effort d'interprétation ci wàllu xare laaj ban stratégie la ñuy jël waaw xare bii ñu jëm est-ce que li gën mooy comme yeneen saa saa defoon oxut ñu génn. ñu toog ci dëkk bi wala ñu génn ah dabi leen yooyee waaw ban lañ ciy def ban moo gën kon li nga xamante ne loolu la possibilité boroom xam-xam bi nga xam ne lahu ahliya am na li nga xamante ne mooy lële euh, affaire ba na la tudd mooy affaire boobu euh, am na euh, capacité am na tamit li nga xam ne mooy approprié na am na ce qu'il faut pour génne xalaatam joxe xalaatam ñu koy laaj def ijtihad effort d'interprétation ci àtte yi loolu ni possibilité ci àtte yi possible ci àtte yi ay xew-xew yu bees waaw mais euh, transfusion sanguine moom maye deret loolu lan la ci diine wax xam nga alxuraan doo dem gis ci lu leer naññ ñu naan maye deret yi dagan naam naka noonu tamit ci sunna fuñ naan maye deret dagan naam daganu ci lu leer nañ mais loolu kan moo ci mën a wax ki nga xam ne alqur xam-xamu alquran ak sunna lu bari la ci teg ba xam ma atte yi ak tamit nan la ñuy uti atte yi nan la génn ci ak sunna ak borom xam-xam yi mu dama la def ijtihaad ci loolu ci li mu jot a li mu jot a xam ci diine du tegu ci ay falaa falaa ak lii laa yaakaar ak fa ma dëkk nii la ñuy wax ak nii lañuy ñuy xalaate mukk wal iyaazu wal iyaadu wallahi billah waaw kon mu ne mu ngi waaye bokk na ci kon wa minha qabuli xabaril waahid dañ ciy jànge nangu xam-xam boo xam ne xadiis boo xam ne benn nitu ko wax waaw fa innahu lu dax qabilu xabara Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ne la saxaaba yi rawatina Seydina Umar mi leen jiite Seydina Abdurrahman ibn Awf moom kese bare woon mu woo bu na a warul ñu àndal délégation bi moom Seydina Omar radiyallahu ñu wute mu woo waa Lamsaar ahlul Madina ñu àndal ñoom ñu wute mu woo masyaxata Quraysh ñu ànd ci délégation bi kilifaay Quraysh yi <laughs> maslamatul Fath ñi ñi ñi ñi tuub wala gàddaay ginnaaw Fathu Makka ñooñu ñu ñu bari Seydina Abdurrahman ibn Awf bi mu waxee amul kenn ku ci contesté parce que xam nañ ah waxu Yonent sallallahu alayhi la wax kon loolu dañ ciy jànge xadis boo xam ne benn nit wala ñaar moo ko nettali fekk kooku dëgër na ca ko jóge dëgër na loolu lu ñuy jàpp la dañ koy jàngi ci amul xadis balaa dëgër il faut ñu bari bari bari bari non loolu du charte waaw mu ne wa mina bokk nañu ñu ciy jàng ijtinaabu asbaabil halak moytandiku bépp sabab bu lay yóbbu ci alkande nga moytandiku waaw lépp lu lay yóbbu ci toskare akuk alkande yow jaam bi ko war a moytu waaw na nga ko moytu ba ngay ami tànk nga daw waaw moytu ne ko xoddeeku balaa ngay lakkale waaw moo tax yenn yi ay di dajël ay décision yoo xamante ni nit gis nga àddina bi dañuy damm sa los àddina bi ko continuer di dox boo xamul siyaasa waaw jàpp na mbir ay fugg ay bëgg def ay kii rek di jaay ay xoos déedéet affaire yi xikma lay teg waaw waaw xikma lay tegu koo man di doon du yow yaay soppi mbiri ci benn ba bâton magique booy yëngal wala ab fettasu booy def lépp soppeeku déedéet affaire yi ndànk-ndànk loolu mooy sunna yàlla ci kaw suuf ay injustice yu bari day am boo xamul nan ngay dindee injustice yi foog nga ne ay yu bari wax ak temps di jaay yenn yi mooy tax bu faju dara la dul faj te boo yàggee gaa yi éliminer la nga dem toog léegi la nga mënoon a jariñ te jaa boo àndoon ak xikma loolu lépp nga jàqu ndax sa ñàkk a tegu ci njàngalem yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi hmm. lépp lu lay jëmee ci alkade mooy aaya ba rek wala tulqu bi ah bi am bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci alkade ndigalu yàlla la gum ñu digal waaw moo tax tux haram cigarette daa xaram du lu ñu sima karaahatu tahrim la ci weeru lu xaram parce que da ngay yóbbu sa bopp ci alkane yàq sa poumon ba pare di enfumer ñi ci def ñeneen ñi nga ñëw waxoon nañ ko fi nga ñëw di xër ñeneen ñi li nga xam ne mooy saxaar bu bon gi sa mukk ngay mukk ki nekk sa wet yoonam ñaw ci nga enfumer ko yooyu dugg ci poumon bi poumon bi tamit ami problème yow ci sa bopp nga yàq sa poumon bopp te am polo magum jëmm taxaw naan ak yàq xaalis ainsi de suite ak yeneen mooy yaa ngi sànni sa bopp ci lu lay alal loolu dafa xaram lépp lu lay yóbbu ci lu xaram daa xaram saldu zariya dañ ko ci jàng tamit waaw loolu ci usulu maliki yi rahmatullah alayhim waaw mooy lépp loo xam ne buntu la buy ubbi loo xamante ne nii wala yoon woo xam ne mën naa jën ci lu baaxul dañuy tëj dañuy fatt yoon wa route barrée parce que surtout jamonoy inondation route bi dañ koy tëj cette rue est fermée du euh, premier juillet au 3 octobre parce que jamonoy pluie te yoon wi daa bari ay ay taw yi day jamonoy taw la te inondation yi wóorul day yàq tali bi ñu tëj yooyu ndax lan saddan li zari'a ngir tëj lépp loo xam ne day yóbbu ci alkade léegi nag jamono yi nga xam ne jamonoy taw ginnaaw bi nga xam ne ci taw bi romb ah service euh, euh, euh, d'infrastructure yi routières yi daal di routiers yi daal di xool yoon wi defaraat ko ba mu baax bu boobaa nag ñu ubbi ko nag li des ci at mi voilà lii mooy diine waaw waaw waaw plage sàngam dañ koy tëj pa ni ko fi ni fi caaxaankat yi di nekk ah voilà parce que daa am fii zone bu dangereuse la lu tax da interdiction de baignade loolu il faut le respecter boo nee fii Europe ñu bind interdiction de baignade dans le Rhône fii wóoru ñu bind ko fi ñëw nañ palaguñ fi def mais ah ak surtout n'est pas potable n'est pas buvable bu ko naan loolu lépp diine la diine l'islam da koy ànd amul ngaan waaye yow yii daal ma ne alhamdulilah naanaa ñun yàlla la ñu ah, ñun ci yàlla ñu wàkkiirlu ah du jóge nañ ci léegi wàkkiirlu mooy lan dëgg-dëgg jëlal poson naan naan ci yàlla nga wàkkiirlu da ngaa dox prends de l'acide seulement acide booy jàpp jëlal acide nga def nii sotti butéelu acide bi sa loxo ah, ñun yàlla la gëm ah, bismillah seulement nga seet sa loxo yee ñoreeku sa xar kanam bi ñoreeku nga mel ni buubu buubu golo léegi waaw <laughs> sa per bi mooy teggees nga nekk buubu golo boo xam ne fii mu ne yaa ko teg sa bopp amul nekk fi di way ma ne yaa ko tey waaw bu leen sànni seen bopp ci li nga xamante ni mooy ak alkade kon wa minhaj tinaabu asbaabil halaak al imaamu Nawawi mu ne bokkoon lañ ciy jàng rahimahullah ñu ngi ci al minhaj ba léegi mooy que ko sabab yi lay yóbbu ci algane mu ne wa minha bokk na mannaa'i qudumi ala al qudumi ala ta'un tere gu ñu aaye foo xamante ne daa am peste nga daan da koy fay dugg daa am peste nag lay wax fii waaye mooy bépp boo xam ne mooy eh, eh, ab ab épidémie la bu gaaw di wàllaat feebar boo xam ne bari na fenn nga ñëw ni fa dabaj waaw waaye wa manul fira min waaye tere guñ tere nit ki di faq di buddi di daw eh, ngir daal di Euh, euh, euh, daw affaire boobee di la nga xam ne mooy pesta boobale Allah Allah voilà <laughs> waaw léegi am na ah, ah yeneen njàngat yoo xam ne gis nañ ko waaw ah. kanta al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullah hmm, euh, bi nga xam ne ci lay shara surtout beneen façon beneen bi nga xam ne moo jaar ci Amir Abdullah ibn Amir mu jële Seydina Umar ibn al-Khattab anna Umara xaraja ila ash-Shaam falamma kaana bi-Sargha balaghahu anna al-wabaa qad waqa'a bi-Shaam fa akhbarahu Abdurrahmaan ibn Awf radiyallahu anhumaa bi muy shara foofule hmm. Euh, que ne euh, mu indi moo yoo xamante ne nii indi na ko ci njàngat yu fi am waaw bokk na ci euh, que ne le fait que fu am musiba nga bañ faa dugg comme kër guy tàkk yow kër guy tàkk doo ko ne ñëw dabaj dugg ci biir doo pompier da ngay sax dañu ñëw na ci dabat dañuy commencer di fay di avancer waaw. kër guy tàkk léegi euh, loolu nga bañ caa dugg nekkul ne eh, waa ji ci eh, ak dëkk bi am peste mu bañ faa dugg loolu est-ce bokkul ci gaafal gañ doon wax yeneen saa naan la la la adwa wala fièra mën a leen mukk lii daa bokk ci lan bañ a sànni sa bopp ci li nga xamante ne mooy ak alkade waaw waaw bu ko defee yow muy eh, dugg ah waa ji nga xamante ne nii daa dugg li allah ya'taqida man yadxulu ila al ard allati waqa'a biha anna law daxalaha wat'in al adwa al manhi anha kama sa'adkuru mu ne bu ko defee waa ji nga xam ne mu bañ a fas ki dugg ci foofee que dox dox boo xam ne daa am peste nga dugg fa wala ab ab épidémie mu dal la affaire bi dal ko nag mu jàpp ne eh, waay waay waay moom lañ doon wax waay man di mu ma si duggul woon yi yëpp dama dal nangam ak nangam fàtte na yàlla loolu nga xam ne moom la ñuy tere di gëm yooyu di jàpp ne dogal bu yàlla amul dara lu ci ne waaw kon loolu mu ne waqad zaama imaam al ibn hajar qawmun anna an-nahya an dhalika innama huwa lit-tanzih wa annahu yajuzu al-iqdaam alayhi liman qawiya tawakkuluhu wa sahha yaqinuhu waaw mu ne am na ñoo xam ne dañu ne contrairement hadis bi lim leer feeñ ñuy wax kene bu bu bu dee peste daa bu leen fa dugg mu ne am na nag ñoo xam ne nee nañ tere gi yoneen saa sam tere nii dañ koo sit rek la waaw dañ koo sit mooy nit ki bu ko duggee garaawul mu nekk ne possible na ak yoo ñooñu wax ne ay gaa yooyu wax ne ki nga xam ne moom wàkkirloom ci yàlla dëgër na te tamit am kóolute ci yàlla am wér na kook dara new ci mën na faa dugg waaw waaw ñu ne ñoom fan lañ teg lool mu ne ñu ñu ñu jàpp ci li nga xam ne Seydina Omar dañ koo jële ci moom que bi mu delloowee keroog sarx dellu Medina dafa rëccu lu tax mu doon dellu mu ne lool comme li nga xam ne al imaam Ibn Abi Shayba moo ko soloo ci sanad boo xam ne jayyid mu jëla ko ci riwaayu Urwat ibn euh, euh, Ruwaym mu jëla ko al-Qaasim ibn Muhammad al-Qaasim jëla ko ci Abdullah ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhu mu ne jiitu Umar hiina qadima fa wajadtuhu qaa'ilan fii fa sami'tu yaqulu hina tadawwara allahumma ighfir li ruju'i min sarra mu ne ñuy liñ tegloo loolu ne moo tere bii nii dañ koo sib dañ koo sib la parce que lan Seydina Omar radiyallahu anhu dafa rëccu ndax ibn euh, al imam Ibn Abi Shayba dafa soloo jëlee hadis bii nga xam ne moom lañ tudd léegi ci sanad boo xam ne bu baax la al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu jëlee ko ci Abdallah ibn Omar mu ne damaa dikkal Seydina Omar bi nga xam ne ci la dëpp jóge jóge fële Sarg Sham maa ngi ko fekk ci biir tànt ma koy xaar ko quoi fi mu nekkoon ma nekk ci biti ci ci ci ci tànt bi mooy keru tànt bi di ko xaar maa ngi ko dégg mu naan ah borom bi maa ngi ñaan nga jéggal ma sama dellu gi ma dellu jóge sarx mooy foofu mu daje woon a gaa yi ñoom ñu ne lii mooy wane ne kon loolu dañ koo si parce que sinon kon bu dul bu doon dellu xaraam la Seydina Omar du du du mooy dugg ci foo xam ne daa am taa'un kononte kon doonu loon rëccu waaw mu ne wa akhrajahu Ishaq ibn Rahawayh fi musnadihi ayda mu ne al imam ishaq ibn rahawayh moom itam soloo na ko ci musnadam waaw waaw mu ne imam al-Qurtubi nag ci al-Mufhim borom sëriñu borom tafsir bi Abul Abbas yi rahmatullah alayhi moom ni mu tontoo dane bi annahu la yasih an Umar dana waaye yow lii dëgërul parce que wérul ci Seydina Umar waaw mu ne ana naka lay lay lay la wa kayfa yaddam ala fi'li ma umira ma amara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yarji'u anhu wa yastaghfiru minhu mu ne ana naka lay la Seydina Omar di rëccoo ci loo xam ne yonent ba lay saa saam moo ko digale waaw mu def ko bare di rëccu di ci ñaan jéggal loolu daa mën a ne <laughs> waaw waaw mu ne waaye nag am na ñeneen ñu tontoo leneen ne non Seydina Omar euh, bon euh, comme que càllale yi dëgër nañ du wax yoo xam ne tamit sanad euh, hadis bu wér kenn du ko dàq ci yu mel nii rek te ne lii day wane ne kon loolu dëgërul ci kese waaw Ah, possibilité dajale wax yi daal di mën a nekk fa yahtamil an yakun kama hakahu al-Baghawi fi sharh as-sunna an qawmin annahum hamalu an-nahya ala at-tanzi' wa alayhi ja'iz liman ghalaba alayhi at-tawakkul wal insirafu waaw mu ne am na ñeneen ñu tontoo leneen ne non non non mënuñoo dàqe wax ji noonu quoi hadis bi kene mooy kon dugg foofu fu am waba peste dafay dugg loolu dañ koo sit waaw kene nag léegi ki nga xam ne moom possible am na man na fa dugg koo xamante ne nii moom li noot ci moom mooy wàkkeerlu bu mu wàkkeerlu ci yàlla kantaan ak bañ faa dugg wane gannaaw dem loolu ab possibilité la ab yombalal yombal la ab woyofal la bu la si diine ji jox waaw waaye imaamu naw alxaam na xajar wax ji eh, eh, eh, dëgërul loolu mun a wayax tamit am na leneen lu mu ñenu wa huwa aqwa te lii may wax nii mooy li gën a dëgër ci wax yi mooy lii nii dara la dëgërul parce que wax jii nii mooy wax nañ la léegi tawakkul ak jàpp sabab yi dañoo nekkul ñaar yu wuute wàcceerlu ci yàlla ak jàpp sabab yi te boo ci doxal borom bi moo ñu ne fu ngeen nekk dee da leen fay fekk te moo ne bu leen sànni seen bopp ci alkade kon nag di jël sabab yooyu ba pare sa wé fekk sa xol yëpp yàlla loolu mooy dëgg-dëgg tawakkul lii nii yow mu ne li gën a dëgër mooy lii allah an yakuna sababan nadamihi annahu xaraja li amrin muhim min umuuril muslimiin falammaa wasala ilaa qurbil baladil maqsuud raja'a maa annahu kaana yumkinuhu an yuqiima bil qurbi minal baladil maqsuud ilaa an yartafi'a at-taa'uun fayadxula ilayhaa wa yaqdiya haajatal wa yaqdiya haajatal muslimiin wa yu'ayyidu dhaalika anna at-taa'uuna irtafa'a anhaa 'an qurb fala'allahu kaana balaghahu dhaalika fanadima 'alaa rujuu'ihi ilal madiina laa 'alaa mutlaqi rujuu'ihi فرأى أنه لو انتظر لكان أولى لما في رجوعه على العسكر الذي كانت صحبته من المشقة والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع وإنما ورد بالنهي عن القدوم والله أعلم li Imaam al-Haafiz Ibn Hajar di wax wal-ilmu inda Allah mooy li gën a dëgg ne li muy yenu mooy que ne mooy affaire bi lenn la mooy Seydina Omar li ko rëcculoo li mooy hadith lii Seydina Ibn Umar di wax radiyallahu anhu ne dégg na ko mu naan borom muy rëcc lool di naan ni borom bi mu jéggal ko mooy le fait nekkul le fait mu dëpp parce que loolu moo dëppoog yeneen saa sa la wax mais moom li mu rëccu mooy mënoon na bañ a compter dugg parce que fa mu nekkoon foofu sar affaire bi agsiwul woon foofu Sham la ne woon mooy dafa génnoon ngir mbir mu am solo ngir mbiru jullit ñi bi mu àggee ba jege Sham foofule ñu wax ko lii mu dëpp mu ne moom li mu dëcc mooy est mooy le fait mu campé woon foofu des foofu ay fan bu jaree ay weer ba di xam ne peste bi ci lay yëkkatikoo mu continuer loolu la Seydina Omar doon rëccu parce que li koy wane mu ne quelque euh, euh, euh, jamono après bi mu delloo peste ba dafa yëkkatiku te moom taawun boobu mooy doon taawunu Amwaas voilà loolu dama ko fàtte woon mooy taawunu am na Amwaas am na Amwaas taawun bu siiw la woon boo xam ne ñoom Seydina Abu Ubayda ñii ci lañ génne àddina ñoom Seydina Muaz ibn Jabal ñoom Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu an sahabati rasulillah alayhi afdalu salati wasalaam ci lañu génne àddina kon lii lu amaam solo la mooy lii la mooy Seydina Umar en fait li mu rëcc mooy dëgg la doonu foon dugg na xabaar bi li mu wax dugg la tere voilà la tere waaye waxul dellu kon est li gënoon jamono jo waruma fa woon a toog noonu xaar ba affaire bi yëkkati ku ma daal di continuer loolu la doon rëccu jàpp ne amaana lool de moo gënoon a ma lëng te boobaa mooy dëppoo naag waxu yone saa mooy bu ngeen déggee taawun bi fenn bu neen fa dañ dugg bu ngeen fa ne bu leen génn moom fam newoon fam newoon amu fa sarga mooy desoon fa kon li gënoon dugg ma fa ma doxal waxu yone saa fekkuma fa bu may génn waaye duma ma fa dugg waaye damay toog ba mu yëngatiku ma dem amaana lool loolu noonu la doon euh, nekk loo xam ne loolu la doon rëccu loolu la lii di wax te lii mooy dajale bi nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala en plus que ne mooy armée yi mu àndaloon génn ah le fait que déplacer leen lool coono gi ci nekk ba pare lañ bëggoon defuñu ko alors que manoon nañu xaar foofu camper foofu après daal di dugg amaana loolu la voilà wallahu taala alam allahu akbar waaw mu ngi noonee wallahu taala alam bissawaab voilà <laughs> waaw kon mu ngi nooni lii la waaw waaw waaye imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu wax lu am solo mu ne waqad ixtalafa as-sahaaba fi dhaalika mu ne boroom xam-xam yi boroom xam-xamu saxaaba yi radiyallahu anhu waaj nañuy wute <laughs> mu ne bi maam ne wa fil hadith aydan man'u man waqa'a ta'un bi baladin huwa fiha min al-khuruj minha voilà côté bii moom <laughs> lu am am solo la mooy ci hadith dañ ciy jàng ki nga xam ne daa nekk ci biirum dëkk peste bi am fa wala épidémie mu fay génn waaw boo xam ne mu nga fa woon mu ne waqad ikhtalafa wute na as-sahabatu sahaaba yi radiyallahu anhum fii ci lii kama taqaddam comme jàll woon mu ne wakada nako noon axraja la la la la la génnee solo Ahmad al imaam Ahmad bi sanadin sahih ila abi munay munii wala mani munib munib mu jële ci abu munib rahimahullah mu ne anna Amr ibn al-As qaala fi at-ta'un mu ne Seydina Amr ibn al-As mi bokkoon ci soldats les grands généraux yi ah radiyallahu anhu dane ci wàllu peste bi inna hadha rijsun mithla as-sayl ah man tanakkabahu axta'a wa mithlu an-naar man aqaama ahraqathu fa qaala Sharahbiil ibn Hasana inna haadha rahma inna haadha rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum voilà waaw wa qablu as-saalihiina qablakum xam nga ñoom ñaar ci généraux yi lañ bokkoon Sharahbiil ibn Hasana moom la woon Xaalid ibn al-Waliid Sayyidina Amr ibn al-Aas Yaziid ibn Abi Sufyaan ak ki nga xam ne mooy Abu Ubayda mi leen jiite woon Amr ibn al-As radiyallahu daa wax ne yii lii moom am mbugal la boo xamante ni day mel ni waa may mbugal yooyu borom bi sotti mooy lii nii lii taawul képp koo xamante ne nii mooy te na ko ko mooy borom bi mën na la ci muccal waaw waaye daa mel ni safara boo ciy dugg mu lay lakk mooy boo ci dugg du laaj Sharaxbiil ibn Hasana ne lii yërmandi la te loolu dinañ ko gis ci xadiisu Seydina bu ñëwee ci xadiis bii di ñëw quoi. voilà bu sëy naam euh, Usaama bi insha allah Shurahbil ibn Hasan radiyallahu anhu moom it di sahaaba ci généraux yi mu ne lii yërmande la yërmande seen borom la feebar bii moo tax dina ñëw gaa yi jàpp ne musiba kese la mais yàlla bindalul ab jullit loo xam ne da koy koy teg lépp di lépp di coono ci moom kese waaw xanaa yeneen saa saa waxuloon ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr wa dhalika la yakun illa lil yonent bi alayhi salaam ne woon ajaban ay way yéemu naa ay way yéemu jar na jot na te nag moo mën a nekk waaw ajaban waaw li amril mu'min allahu akbar ndax inna amrahu gisoon nañ ko xadis vingt-sept xadis sayna Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu inna ci baabu sabr inna amrahu ndax mbirum moom jullit bi kullahu léppam lahu xayr yiw la ngir moom wa laysa dhalika li ahadin lii nag kenn amu ko illa lil mu'min lu dul way ngëm yàlla ji way wommatul yàlla in asabat in asabatu sarra bu ko loo xamante ne ay weñ samoo ko lu neex lu koy bégloo shakar mu sant fa kaana xayran la mu gën ci moom wa in asabatu bu ko laalee darra ay weñ so ay métit sabara mu muñ fa kaana xayran la kon lii mu gékk lu gën ci moom kon lii la moo tax mu ne lii rahmatu rabbikum la waaw yërmande seen borom la ndax waxoon nañ la hadith bi ñuy gis mbiru taa kii shuhada yi yore saa sam ko njëkk lim mooy al-mat'unu shahid ki nga xam ne peste ko dal bam faatu kooku yërmande kii ka martyr la kon kay loolu du yërmande aha kay moo tax Shurahbil ibn Hasan radiyallahu anhu mu ne lii rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum seen ñaanu yonent la woon bi nga xam ne moo ñaan borom bi ba ndax yonent saa sam dane lii peste euh, ab musiba la woon bu yàlla doon teg waa banu Israël ak ji leen jiitu woon waaw ab musiba ab mbugal la woon man nag mu def ko ngir sama xeet loolu da ko ñaan ngir yàlla defal ko rahma mu nekk yërmande ngir xeetam kon nag da'watu nabiyikum wa qabdu salihin te ñu baax ñi ci la leen borom bi di tibba jël leen ngir yëkkati leen ci ay yeneen daraja yoo xam ne seen jëf kese doonu leen koon may nga am darajatu shuhada nga am darajaay martyr allah te demoo ci toolu xare faatu woo fa qablakum ñi leen jiitu woon allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw waaw mu ne waa imaamul Hafiz Ibn Hajar moom lu mu après mu teg kon gis nañ Amr ibn al-As wax ak Shurahbil ibn Hasan liñ ko tontu mu ne waaye wa axraja Ahmad min tariq uxra anna al-muraaja'a fi dhaalika aydan waqa'at min Amr ibn al-As wa Mu'aaz ibn Jabal mu ne lu mel nii imaamu Ahmad ibn Hanbal daan na koy solo que ne mooy discussion bi sottante mooy entre Amr ibn fi Amr ibn al-As ak Shurahbil ibn Hasan Amr ibn al-As moo na lii nii ab musiba la boo xamante ne nii safara la ku ko moytandiku moom mën na laa mooy borom man na la cee muccal wala safara soo xamante ne nii mooy boo ko moytandikoo boo ciy dugg mu lay lakk <laughs> léegi sarax biil ne ko noo raxma la waaw mu ne nag loolu noonu eh, eh, imaamu Ahmad daal dinay solo ci beneen yoon que ni lii nii mooy jokkalante eh, wax bi. diggante Seydina Amr ibn al-As ak Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu sayyidul ulamaa radiyallahu anil jamii' waaw <laughs> waaw mu ne nag wa fii mu'zami turuq yoon yi nga xam ne daal yu bari yim jàll yi ëpp anna Amr ibn al-As saddaqa Shurahbiil wa ghayra wala zaalik bi ko Shurahbiil waxee lee moom mi doon wax mbugal laak noonu du xool côté boobu Shurahbiil wan ko beneen côté bi te tamit ne ko yonent saa sax moo ko ñaan Seydina Amr ibn al-As dëggal ko ci loolu na ko waaw noonu la dëgg la dëgg la li nga wax noonu la